a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du fa yaquulul imaamu xujjatul islaam abu zakariya annawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wal arba'iin ba'dal mi'atayn وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين متفق عليه. Kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah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 mu doon xadis 1458 mu doon premier xadis mu doon wa an Hudayfata wa Abi Dharr radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa awaa ilaa firaashihi qaala bismika allahumma ahyaa wa amuutu walillahi alhamdu wal minna. tey ñu war a gis comme ni ñu ko waxoon xadiisu amiirul mu'miniin awwalul muslimiin bokk njëkk a dugg ci lislaam euh, di saydina wa mawlana ali asadullah al-ghalibi euh, abu turab abul hasan wal husayn maamu shérif radiyallahu anhu muy hadith mille quatre cent cinquante neuf mu ne waan aliyin mu ngi jële ci saydina ali radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lahu da ko wax moom Seydina Ali wali Fatimata ak ku ñuy wax Sayyidatu Fatima waa kan mooy kooku waaw xanaa ki gën a <laughs> laa lay wax nii say <laughs> moo gën ci mbindeefu yàlla yi jigéen yi moo ci gën mooy seen xal yeneen saa salaam ne bid'atun minni Fatimatu bid'atun minni Allah <laughs> ne sayyidatu Fatima dog la ci man moo tax moom bokkul ci compétition yi waaw lépp luy dogu yonent bale saa saa bokkul ak yeneen waaw muy soxnaam di sayyidatu Fatima al-Batul ah, radiyallahu anha binti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam di doomu yonent sallallahu alayhi wasallam da leen ne wax wax ñoom ñaar ne leen ida awaytuma ila firashikuma comme fe ida kaana ida awa ila firashi comme hadis yooyu waaw bu Seydina Xudayr biñu fàttali leen Seydina Abu Dar mu ne leen bu ngeen demee di waajal ngir tëddi ci seen lal yi aw wala boog ida axadtuma madaji'akuma wala bu dee ne ñëw ngeen ba tëdd voilà danaan axada mabja'ahu mooy tëdd na la la bëgg a wax léegi nag bala ngaa nelaw na nga wax ñaan bi waaw bu ngeen jëlee ba tëdd bay waaj nelaw ba tëdd daal fa kabbira na ngeen kabbar salaasa wa salaasin voilà yii day niroog malaaka yi keroog xadiis bi lal borom bi laaj leen lu ñuy wax mu ne yu kabbiroon waaw fa kabbira ñépp xam nañ ne moom mooy wax allahu akbar salaasan <laughs> ñett wa salaasin ak fanweer muy fanweer ak ñett wa sabbiha wala yusabbihunaka <laughs> ngeen sabbal mooy wax subhaanallah salaasan wa salaasin ñett ak fanweer muy fanweer ak ñett trente-trois wahmada salaasan wa salaasin te ngeen sant yàlla salaasan ñett wa salaasin ak fanweer muy fanweer ak ñett 33 mu ne wa fii riwaayatin xadiis bi nag ñëwee na ci loo xam ne 33 yi am na lu ci tegu mu ne am na ci nu ñu soloo xadiis bi version boo xam ne nag tasbiixu kanta subhaanallah gi arba'an wa thalaathiin au lieu 33 wala fanweer ak ñett dana fanweer ak ñeent 34 mu ne wa fii riwaaya am na neneen sax lu ñu ko solo loo xam ne ak takbiir wa waxul ak subhaanallah yi allahu akbar yi la ne arba'an ngeen koy def wa salaasiin muy 34 fanweer ak ñeent mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al haafidu al buxaari amirul mu'miniin rahimahullah soloona ko nokonoon taalibe mbal imaam abul husayn muslim ibnul hajjaaj al qushayri an-naysaabuuri léegi laaj bu njëkk bi mooy rahmatullah alayhima est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la déedéet xadis bi na xadis bu gudd gudd gudd gudd bu ñu naroon a topp euh, rien que taxriij bi rek lii la imaam an-Nawawi di wax naan la am na ci riwaay yoo xam ne tasbir arba'an wa salaasin am yoo xam nañ ne at-takbir arba'an wa salaasin ak lan yooyu yooyu kese lool rek ba lañ ci dugg ak tamit biir xadis bi dinañ ko gis bon xam naa yéen dañ koy junj kese romb mais lu mën a gudd gudd la lu mën a jël ay jataay la. waaye on va faire le maximum comme on est bref yaa fay commentaire <laughs> waaw du ñoom kese ko solo seen sëriñ al imaamu Ahmadu Muhammad ibnu Hanbal indi na ko ci bërëb yu bëree bëri ci musnadu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu waaye na ko noon al imaamu Abu Dawud solo na ko ak al Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim ñoom ñii ñoo ko solo. naa nga boole ci imam ad-Daarimi rahmatullahi ala al-jamii al-imaam al-Buxaari rahimahullah indi na ko ci ay bërëb yoo xam ne yu takku la waaw bokk na ci xadiis yi nga xam da leen indi fu bari indi na ko ci juróomi bërëb bërëb bi nga xam ne nag moo gën a parce que euh, euh, fi mu ko njëkk indi moom al-imaam al-Buxaari mooy rahimahullah kitaabu fardul xumus baabu dalili ala anna alxumus li nawaa'ibi rasulillah sallallahu alayhi wasallam loolu <laughs> loolu beneen affaire la boo xam ne hadis la koy jàngale bon amaana ñu brosé ko amaana tamit ñu ba ko wax rek suñu lëkkaale ma yàgg yaay yenn njàngale yoo xam ne am na kitaabu ak indi na ko ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam baabu manaqib ali ibn abi talib radiyallahu anhu ak kitaabu nafaqaat baabu amal al mar'a fi bayti zawjiha voilà <laughs> liggéeyum ndaw si ci kër soxnaam voilà te loolu amul sayyidatu Fatima la de waaw ah, amul ñu ne dañ ko gis ci njàngat yi amul ñu naan shérif la waa ndaw si sharifa la moom doo surtout yeneen la wala boog baayam sëriñ la moom warula liggéey loolu wala bu dee ab shérif la kooku warula liggéey loolu teguwut ci lenn voilà sayyidina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu am na ci pour <laughs> kii nu mu tudd Jawahirul am na fu muy waxe yu mel noonu waaw di dàq wax yooyu nga xam ne lenn ci fuqaha yi dañ koy wax voilà waaw muy mu doon tegtaloo hadith yi nga xam ne kii sangu jigéen ñi di sayyidatuna Fatima euh, di maamam radiyallahu anhuma moom ci boppam malgré loolu lépp da doon liggéey yoneen saa salaam yëg ko ak lim ko wax yooyu yëpp ba ñëw di ko jàmbat mettitaayu loxo yi kooku bu dul woon liggéey lu mu doon def ñu ne woon war woon a liggéey ñu naan manoo ne loolu da ko doon barkeeloo kese comme nga ni comme nag ñun suñu idée farfelu yi ñuy wax lu ñëw rek ñu ne day doon barkeelu déedéet voilà mooy jigéen ci kër so boroom këram moom liggéey bi moom la war voilà loolu al aadatu muhakkamata loolu la doon demee saxaaba yi noonu lañ doon def waaw sayyidatu asma bint abi bakrin radiyallahu anhuma da doon liggéeyal boroom këram az-zubayr ibn al-awwam waaw waaw ba sonnu xadiis yi siiw na ak na saxaabaat yi saxaabiyaat yi radiyallahu anhunna wa ardaahunna kon nag ñëw naan loolu waruñoo lëg ay sang lañ doon war a ne loolu ba pare def ko institution mooy bu dee nit ki moo ko man bu dool soxnaam koo xam ne moo koy liggéey liggéeyal yàlla loolu lu baax la waaye bëgg ko def loo xam ne comme si waa ji bu ko deful mu ngi ci bàkkaar ba tamit loolu mën a tasub sëy ndaw si tamit jàpp ne moom it loolu dañ ko koo war lool ba mbir mi tasub sëyam loolu mooy waxi caaxaan yi gën a mag nga xam ne teguwul ci dara kon nag moo tax imaamu Nawawi al-Bukhari kitaabu nafaqaat baabu amalil mar'ati ah, ah, ca téereb dépense ya baabu buntu amalil mar'ati jëfu soxna si ndaw si fii bayti zawjiha liggéeyam ci këru borom këram mën di waat ko baabu kitaabu nafaqaat baabu xaadimil mar'a voilà kon nag mu ngi noonee bi nga xam ne nag moo ñu ci mooy kitaabu da'waat baabu takbiir wa tasbiih inda a manaam léegi boobu la ñuy jël mu ne haddathanaa Sulaymaan ibn Harb al-imaam al-Bukhaari mu ne nettali suñu sëriñ di Sulaymaan ibn Harb ibn al-Azdi al-Waashihi Abu Ayyuub al-Basri al-Qaadi dëkkoon na Makka nekkoon ka nga xam ne moo doon juge waa Makka rahmatullahi alayhi génn àddina la 224 rahmatullahi alayhi an Shu'bata jële mu ne haddathanaa voilà mu ne haddathana Shu'batu mu ne nettali Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin génn àddina l'an 160 rahmatullahi alayhi an al-Hakami mu jëloon ko ci al-Hakam muy al-Hakam ibn Utayba al-Kindi Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Umar al-Kufi al-faqih rahimahullah génn àddina l'an 113 rahmatullahi alayhi moom nag moo ko jëlee an ibn abi layla mu jëlee ko ci ibn abi layla di abdurrahman ibn abi layla yasar abu isa al ansari yu bokkoon ci wa aws al madani waaye kuufa la dëkkoon rahimahullahu rahmatan wasi'a mu siiw lool ak doom ji di ki nga xam ne mooy muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla radiyallahu anil jami' hmm? eh, moom nag turam dañ ci wute voilà gaa yi nii la ñi <laughs> ne non non ah, ah ma ne Abu Layla la tuddoon quoi kon mu ngi noonee rahimahullahu taala ah, moom nag ci jamonoy Seydina Omar la gane àddina ñaari at rek bi Seydina Omar ne xalifa ci la nekk ci lu gane àddina voilà muy l'an quinze moom ci li gane àddina eh, génn àddina fi nga xamante ne mooy l'an quatre-vingt-trois eh, xew-xew yu mag yooyee mawqi'atul jamajim rahmatullahi alayhi ba amoon ñu bari ñu fa faatu woon rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kon mu ngi noon Abdurrahman ibn Abi Layla rahmatullahi alayhi an Ali moo ko jële ci Seydina Mawlana Ali ibn Abi Talib ibn Abdil Muttalib ibn Abdi ibn eh, mooy ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra eh, Abul Hasani eh, Abul Hasani Abul Hasani wal Husayn mooy Abu Turab di eh, cousin Yonent bi alayhi salaam ah nga xam ne moom ak ngaayam yëpp ay julli lañu woon muy Fatima bintul Asad radiyallahu anha wa ardaaha nga xam ne moom amirul mu'minin di asadullahi alxaalibi radiyallahu taala anha anhu wa ardah bokk ci ñeenti xalifa yi gën a mag yonent bi alayhi salatu wassalam mooy xulafaa ar-rashidun al-mahdiyun alayhim ridwanullah mu ne Seydina Ali hadis bi nag dafa gudd mu ne anna Fatimata ah mu ne sayyidatu Fatima alayha salaam loolu la riwaaya yi def loolu la kii yi def waaw loolu waxoon nañ lii gaa yi ndax naan est-ce salaam wala alayhi salaam mën nañ ko wax koo xamante ne nii du yonent wala yu mel noonu loolu taxoon nañ waaye loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, dañ koy jagleel loo xam nga gërëm Imaam Nawawi nga doon wax ne eh, wala ñu ko beral noonu dañ koy Imaam Ahmad moo ne bañ a mën a nekk loolu kay mën naa nekk ma ne loolu lu a nekk la laa wax waaw. Euh, ñoom mu ne woon Malik ak ñoom sëriñam bi Shafi'i yooyu dañ ne woon ñoom il faut xanaa mu nekk koo xamante ne nii dañ koy euh, dañ koy beral euh, kii dañ koy boole buñ tuddee yonent saa wala bu yonent boole ko ci waa ñu boole leen mais duñu ko ber waaye woo insha allah li gën a dëgër mooy li Seydina al imam Ahmad wax rahmatullah alayhi kenn loolu mën naa nekk kay moo tax euh, sauf que jargon wu boroom xam-xam yi dañoo miine loo xamante ne ni euh, buñ ne allah tabaraka wa walla wala allah azza wa jalla te xam nga ña azza wa jalla yoneen saa salaam azza wa jalla voilà mais dafa nekk loo xamante ne ni dañ ko <laughs> dañ koo ko beral borom bi tabaraka wa taala waaw ba buñ ne qaala allahu azza wa jalla wala même buñ tindoon laahu bi dañ xam ne yàlla la ñuy wax qaala azza wa jalla dañ xam ne yàlla la ñuy wax léegi loolu benn la yonent yi nag ak yonent bi alayhi salaam ak yonent yi ñu da ñu ñu daal ñu sallallahu alayhi wa sallam ak sallallahu alayhim wa sallam wala alayhimu salaatu wa salaam bu dee saxaaba yi ñu beral leen radiyallahu anhum bu dee ku dul ñoom ñu ñu ñu ñu tegal la rahimahullah ak rahmatullahi alayhi loolu jargon la mais tekkiwul na lële dafa xaraam voilà te alayhi salaam loolu lu ñu mën a wax la. rawatina ñi nga xamante ne en général euh, mooy njabootu yonent bi alayhi salaam yi comme ñoom sayyidatu Fatima sayyidatu Zaynab euh, sayyidatu Ruqayya maa ngi woon Seydina Ali ibn Abi am na tamit ñu koy wax Seydina Ali alayhi salaam loolu du loo xam ne euh, dañ naan waa ji def na ak faute wala erreur déedéet am na ci boroom xam-xam ñoo xam ne comme liñ la wax al Ahmadu rahimahullah dañ ne loolu lu mën a nekk la parce que yoneen saa sam ci boppam moo ne euh, ak mooy ak julli ci euh, comme allahumma salli yu mel noonu voilà boobu la woon sa allahumma salli ala diw <laughs> loolu est que mën nañ koo wax euh, ku dudub yonent wala yu noon ba ñoo ñële ne woon déedéet waaw imaamu Maalik imaamu Shaafi'i imaamu Ahmad ne bañ a mën a nekk ndax yoneen saa sam da woon allahumma salli ala ali abi awfa keroog bi mu joxee zakatam yonent bi alayhi salaatu salaam ne allahumma salli ala ali abi awfa mais alayhi salaam alayhi salaam loolu mën a nekk la voilà loolu euh, lu mën a nekk la euh, waaye euh, li nga xam ne pour gën a tënkoo nag ak li nga xam ne mooy jargon wu borom xam-xam yi nekk seen sunna mooy ba pare day day may tamit gaa yi def délimitation ñu xam kan la bu ñuy wax ñu xam ne diw la ñuy wax waaye su fi ñu dégg radiyallahu am ñu xam ne ah koo saxaaba la waaw léeg-léeg nag ñu wax ko koo xamante ne nii du saxaaba waaye dafa hors pair dafa nekk koo xamante ne nii ci jamonoom moom dafa nekk au-delà des gens quoi au-dessus voilà mooy dafa nekk koo xam ne du ko ndaw voilà comme ñu ne Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu waaw Seydina Omar ibn Abdul Aziz tu saxaaba mais yu bari day naan ko radiyallahu anhu al imaam Abu Hanifa nga dégg léeg ñu ne radiyallahu anhu parce que dafa ràññeeku ci jamonoom loolu la waaw mais euh, bu boobaa euh, bu dee koo xam ne day bëgg di kolewu te tamit loolu dafa am solo ci sunnaay boroom xam-xam yi tax tamit ku nekk ñu xam ki ñuy wax fan la fekk fan la bokk ci ban ci. est que ay yonent la ñuy wax wala ay ay saxaaba la ñuy wax ay boroom xam loolu euh, moo tax di euh, entre sallallahu alayhi wa sallam salaam ak tamit radiyallahu anhu loolu lu am am solo la tamit bu mu nekk loo xam ne lu ñuy euh, bàyyi lu ñuy lu ñuy sàggane la lii mën na nekk tamit mu ne an aliyin radiyallahu anhu anna fatimata alayhima assalaam kene sayyidatu Fatima de radiyallahu anha wa ardaaha yal na borom bi julli ci ñoom te seulement te saa salaam alu bayt lañ ñooy ñi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala bu ñuy salaatu ala nabi gis nañ ko terme yi ci gisoon allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad waaw ñoom ñii ñooy alu muhammad sallallahu alayhi wa sallam non ñi ko tekkee al mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom ba àddina àddinay tukkee ñii ñoo ciy premier bu dee ñi nga xam ne dañ ne mooy ahlu ñooy njaboot mooy ñii ñooy njaboot yeneen saa salaam voilà kon alayhim asalaatu wassalaam kon yal na alayhim assalaam yal na jàmm yàlla ak borom bi e, jàmm borom jàmm di leen yokku di dotte jàmmam bi mu ne moom sayyidatu Fatima moomee shakat sayyidina Ali mooy nettali radiyallahu anhuma shakat dafa jàmbat ma talqa fi yadiha min ar-raha mooy dafa jàmbat lii dañ la doon wax sànq li nga xam ne moom la doon mu ne da doon jàmbat maa li nga xam ne talqa fi yadiha min ar-raha sayyidatu Fatima daa ñëw di jàmbat li nga xam ne moom la jote ci loxoom yi ci dëbb gi nga xam ne moom la doon dëbb moo la am na ci riwaay boo xamante ne nii dana mimma tatxanu ci li nga xam ne moom la doon dëbb waaw dëbbam gu bari gi nga xam ne moom la doon dëbb xam nga booy dëbb téye kuur gi di dóor muy muy mel na ku dóor ci di dóor ci gënn gi tout le bu yàggee man na fett sa loxo yi loolu nag loolu la waaw moo tax lool nag la ñëwoon nag doon jàmbat ki nga xam ne mooy baayam alayhi salaatu wassalaam ak am na moo tax istakat fatimatu majla yadiha voilà waaw mooy li nga xamante ne mooy loo xam ne daa am ay fissure tuuti mel ni lu am ay xar-xar mu dem nag di ko jàmbat euh, ki nga xam ne mooy yonent bi alay saa saa fa atati nabi mu dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tasaluha tasaluhu xaadima ngir laaj ko mu utal ko koo xam ne moo koy liggéeyal waaw utal ko liñ naan bu doon tay mbindaan wala xaadim boobu nag mën na nekk góor mën na nekk jigéen voilà mën na nekk koo xam ne ab jaam la boo xam ne ndax yeneen saa saa lii ay jaam la woon yoo xam ne li ko waral mooy dañoo dégg Seydina Ali na Abi Talib dafa dégg radiyallahu anhu que ne yeneen saa saa am na ay jaam yuñ ko yu ko dikkal. waaw yenn yi nag gars yi ñenn jàpp nañ ne ci xare la jóge woon ñenn ñi ne déedéet daa am ab buur ci buur yi ñoo ko mayoon. yeneen saa salaam nag bi mu déggee lool Seydina Ali radiyallahu anhu daal di ne Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko ah ah man mii de daal dinaay jote li may jote ci ay mettit waaw <laughs> ci uh, wëgg kii ut yi may ut ndox waaw loolu di ko di uti ndox nekk na loo xamante ne daal dinay may am ay uh, effet yu mu def ci man ah moom la noon wax ci beneen am na riwaaya bu mu naan euh, laqad sanawtu hatta ishtakaytu sadri sayyidina ali radiyallahu anhu wax ko sayyidatu aisha benn sayyidatu fatima radiyallahu anha ne ko wallahi maa ngi wat ci yàlla laqad sanawtu hatta ishtakaytu sadri man de xëcc naa ci baag yi di ut ndox ngir indi ci kër gi ba sama dënn bi euh, mu ngi ciy metti sayyidatu Aisha sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko wa ana wallahi laqad tahantu hatta majallat yaday yadaya mu ne ko man itam wat naa ci yàlla daal dinaay dëbb dëbb ba sama ñaari loxo yi daal di am ay xarxar am ay fissure léegi nag euh, bi nga xam ne nag noonu la demee nag kila la ñu dégg nag ne yeneen tubaab yi saa saam kat am na ay ay ay ay ay jaam yuñ ko dikkal léegi nag. sayyidatu Aisha am na sayyidatu Fatima am na yoo xam ne sayyidina Ali radiyallahu anhu nee na maa ko ne ah waa mais tee ngaa dem wax ak sa baay boog ngir mu dimbali ñu ci euh, jaam yooyee bu ñu ci mënee jox kenn mu ñuy liggéeyal ndax liggéey bi metti na voilà léegi nag loolu moo leen yóbbu woon <laughs> léegi sayyidatu Fatima radiyallahu anha daal di dem fa atati nabiyya sayyidina Ali nee na mu dikkal yonent bi sallallahu alayhi tasaluhu xaadima ngir laaj ko koo xamante ne ah comme ñuy jox mu ñuy liggéeyal comme que am na ci yoo xam ne dikkal na ko falam tajidhu fekk fa yonent saa dafa ñëw fekk ko fa bon am na yenn riwaay yoo xam ne yenn des naa dëgër que ne ñëw na daa am fu mu ko gis mais day mel ni ci jàkka ji la woon wala fu bari nit bon mu xam ne fii manu fee wax lim soxla mu daal di dem après nag dem këram di ko mu jekki toogaat tuuti dem këram ngir fekk ko fa fekk ko léegi nag loolu Seydina Ali bon moo yooyu yeneen riwaay la mu ne falam tajidu fekk ko fa zakarat zalika li Aisha Seydina Ali nee na Sayyidatu Fatima bi mu ñëwee fekk fa yeneen saa salaam waaw moo tax yeneen falam saadafat daju ko fa fekk yeneen saa salaam génn fekk mu ñëw nag ci Sayyidatu Aisha comme néegam la ñëwoon ayam la ñëwoon doon ko seet yeneen saa new fa Sayyidatu Fatima radiyallahu anha tuddal lool Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko daa soxla woon baayam bu ñëwee yonent saa salaam ngir lii falammaa jaa Seydina Ali nee na bi yonent saa salaam nag ñibbisee axbaratu Sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di koy nettali te lii Sayyidatu Seydina Ali bi muy nettali lii lii mooy soriwul ak fi mu génn àddina mooy bi mu ne Kuufa la ne woon lii voilà boobu jóge na Medina gazwatu euh, mooy xare Jamal bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak euh, bi muy dóor a jël xilaafa gi saxaaba yu bari doo ñoom sayyidatu Aisha ñoom sayyidina Talha ñoom sayyidina Zubayr jàpp ne ñi nga xam ne ñoo faat sayyidina Ali ibn Abi ki Usman ibn Affan radiyallahu anhu seen xalifa bi loolu dañ leen a war a jàpp premier acte bu sayyidina Ali war a def radiyallahu anhu mooy ñu jàpp ñooñ daal di leen teg daanub l'islam muy faat leen voilà sayyidina Ali ne loolu manul woon a nekk ba ni nga xam ne ñoom ci lañuy demee fële ca Iraq mu daje fa ak ñoom ci xew-xew bu siiw boobu aljamal ndax giléem ga sayyidatu Aisha radiyallahu anha waroon loolu waaye beneen bi romb na fi muy siffiin boo xamante ne ñu ngi ñëw ci kanam dina ko tudd moom Seydina Ali ibn Abi Talib kon nga gis na hadis bi mooy jamono ji nga xam ne ci la nekk xalifa nekk Kuufa ci la nettali nettali bi ñoom Ibn Abi Layla te wax nañ la Ibn Abi Layla Kuufi la madani la awsi la ci waa Ansaar yi la bokk waaye Kuufa la dëkkoon radiyallahu anhu kon sayyidatu euh, Seydina Ali ne mu wax ko sayyidatu Fatima Aïcha sayyidatu Fatima wax ko sayyidatu Aïcha nee na bi nga xam ne ci la yonent ma lay saa saam ñëw falammaa jaa bi yonent saa salam nag agsee bi mu agsee nag fekk doxi li mu waroon doxi ba agsi fa zakarat zalika ah, ah, ah, axbaratu sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di wax yonent bi ne ko ah Fatima de ñëwoon na fi waaw dalaa soxla woon nag waaw nee dalaa soxla radiyallahu anhuma qaala fa jaana saydna ali nee na ah bi ko sayyidatu Aisha waxee lool yeneen sa sallam daal di ñuy dikkal wa qad axadna madaaji'ana te jëloon nañu tëddoon nañu suñu tëdduwaay tëddoon nañu euh, euh, fa dahabat fa dahabtu aqum eh bi ma yëgee yeneen saa sallam ndax dafa yëglu am na riwaay yoo xam ne dafa yëglu te loolu mooy li nga xam ne même bu ko riwaay waxul xam nañ ne noonu lay demee moo tax ñenn ñi nga xamante ne ci boroom xam-xam yi ci riwaay yi nga xam ne dañoo tënk ñu bëgg ci tiir ay njàngat ke ne loolu mooy euh, ki nga xamante ne nit ki mën naa dugg ci goroom ak yooyu ci saa mu yëglu loolu ñàkk bàyyi xel la yeneen riwaaye yi wala al imaam al xaafiz euh, ibn Hajar rahimahullahu taala euh, ñoom mu mu ngi koy leeral bi muy sarah xadiis bii ci bunt bii nga xam ne moom la ko al imaam al xaafiz Euh, al-Bukhari amirul mu'minin indi loolu euh, mu nekk lu leer loo xamante ne yonent saa salaam non dafa yëglu voilà dafa yëglu léegi nag bi nga xam xamante ne kon ci la yëglu Seydina Ali nee na ma yëg ne yonent saa salaam ngoog rek léegi ma nar a jóg waaw nee na bi ma naree jóg <laughs> fa dhahabtu aqum ma dem nar a jóg rek fa qaala mu ne makaanak mu ne ma toogal sa place mu ne ma tëddal fi nga tëdd jarul ngay jóg. voilà moo soxnaam ñoo tëdd noonu mu ne ko jarul ngeen di jóg yal na foo xam da leen ne bu leen jóg jóg li ñoom ñaar ñoo naroon a jógandoo mu ne leen déedéet mu ne fa jala seen saa salaam ñëw daal di toog bay na naa suñu diggante hatta wajadtu barda qadamayhi ala sadri nee na mu ñëw toog suñu diggante maag soxna si Faatuma radiyallahu anha nee na ba may yëg seddaayu ay ndiggi tànkam ci sama dënn bi waaw mooy kon <laughs> saa salaam daa ñëw dugal tànk yi <laughs> waaw fa qaala mu ne leen ala adullukuma ndax duma leen tegtal ala ma huwa xayrun lakuma min xaadim ndax yéen ñaar ñii ndax dañu da da da da euh, mooy sayyidatu Fatima sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax na ko lii sayyidatu Aisha bëggoon sayyidatu Fatima bëggoon ndax daa ñëw na ko lii lañ lii da laa bëggoon ci yeneen saa salaam bu ñëwee xam naa nga wax mu wax ko ko nag moo tax yeneen saa salaam ñëw nag xam na li nga xamante ne mooy ñii li li ñu bëggoon voilà xam nañ moom li nga xam ne loolu lañ bëggoon mooy ku leen jàppalee koo xamante ne ni mooy euh, ku leen jàppalee bu liggéey am na tamit euh, benn xadiis boo xamante ne ni euh, benn riwaay boo xamante ne dane yaay Ummu Salama it wax na ko parce que mooy Sayyidatu Fatima bi mu ñëwee kër Sayyidatu Aïcha fekk fa Yonent saa salaam ñàkkul da doon rombaale buntu kër si yaay euh, ndax seen néeg yi ñoo euh, même kër gi la am naa day romb yaay umu salama mu tuddaaleel ko ne ko tamit boo gisee nañ saa salam man nga ko wax ne dama koo soxla woon ak nàngama nangam loolu ngay boolee yooyu que ne euh, kii sayyidatu umu salama it waxoon na ko lool waaye de toute façon li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy sayyidatu Aïsha néegam la ñëw loolu mooy li nga xam ne sax yi moom looloo ci leer te dëgër ci moom la ñëw loolu la Seydina Ali wax fekk ko fa fekk fa yeneen saa saam mu wax ko Sayyidatu Aïcha Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha yeneen saa saam ñu baal mu daal di koy wax voilà léegi nag mu dikkal leen euh, am na riwaay yoo xam ne dañu ne ñoom dañ koy waxaat tamit affaire bi <laughs> waaw ne ko bi abi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laqad sanawtu hatta ishtakaytu sadri mooy liñ la doon wax sànq waaw kii ne Seydina Ali ne ah yeneen saa sam jëndi naa la sama baay de yow ndawal yàlla li man de daal dinaay wëgg ñoo xëcc ci baag yi ba sama dënn bi am na mu ngi ciy metti Sayyidatu Fatima ne ko laqad taxantu hatta majallat yadaya wa qad jaa'aka Allahu bi sabyin wa sa'a fa axdimna ne ko te borom bi man ah man it Fatima de radiyallahu anha dëbb naa ba sama loxo yi daal di xar te borom bi nag indil na la yow yeneen saa salaam ay sab yi sab yi mooy ay jaam yoo xam ne dañ leen a indi ak yaatal kon doo ñu ci jox rek koo xam ne moo ñuy liggéey yeneen saa salaam ne na wallahi la untikuma wa ada'u ahla suffati tatwa butunuhum la ajidu ma anfiqu alayhim walakinni abi'uhum wa anfiqu wa unfiqu alayhim athmanahum <laughs> waaw loolu beneen riwaay la bu newal ci sax yi loolu riwaay as-Sa'ib la mu ne leen saa sax biñ ko lool mu ne leen waat naa ci yàlla duma leen duma leen ci jox de jaam yooyu du pour yéen indi mooy am na lu ma ci lu ma ci war a def lu ma ci bëgg a def duma leen utal nag koo xam ne jëlal leen ci kenn jox leen ko mu leen di liggéeyal ba pare ma bàyyi waa ahlu suffa muy way ñàkk way jullit ñi nga xam ne ñoom la leen saa saa defaloon ci angaar bi ci jàkka ji ci gannaaw foo xam ne fa lañ doon tëdd doo ñoom Seyna Abu Hurayra léeg-léeg lenn ci lamsaar yu ñàkk yi bokku ci comme ñoom Seyna Abu euh, Sa'id al yi ak tamit ñi nga xam ne dañuy jóge feneen yeneen saa saa ne duma leen jox yéen ñaar ñi wala dogu resam lay wax ak koo xamante ne cousin wam la bi lépp njëkk a dugg ci l'islam Seyna Ali radiyallahu anhu mu ne waaye di njabootam alhamdulillah doom ji mu ki mu gën a sopp ci ci ci ci njabootam lay wax. ñaar ñi mu gën a sopp ci njabootu boppam moom alayhi salaam mu ne wallahi waat naa ci yàlla la ontikuma déedéet li ngeen ma laaj moom duma leen ko jox wa adam ba pare bàyyi ahla suffati way ñàkk jullit ñi nekk ci jàkka ji tatwa tatwa butunuhum seen seen seen biir yi di lemu ndax xiif amuñu luñ lekk laa añi du awma lu ma dépensé ci ñoom di jël di leen jox noonu déedéet waaye xam nga nu may def gis nga jaam yooyu ngeen dégg ne ma dikkal dama leen di jaay seen njëg la ma leen jaaye dépensé ko ci waa ahlu suffa ngir seen nekkin dina nekk seen nekkin amélioré wu allahu akbar